waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala baynamaa rajulun yusalli musbilan izaarahu faqaala lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhab fatawadda' fadhahaba fatawadda'a thumma jaa'a faqaala idhab fatawadda' faqaala lahu rajulun yaa rasuulallahi maa laka amartahu an yatawadda'a thumma sakatta anhu qaala innahu kaana yusalli wa huwa musbilun izaarahu wa inna allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiixin alaa sharti muslimin rahmatullahi alayhimaa kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ah. ci buntu bi ñu nekk di garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum di chapitre cent dix-neuf ak fukk ak ñeent ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañ xadiis bu gudd boobee di xadis numéro 796 mu ne woon wa an abi Juray Jaabir ibn Sulaym radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu rajulan yasduru an-naasu an ra'yihi waaw ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna ba léegi ci bunt bii di wax di melale baabu sifati tuuli al-qamiisi wal kummi wal izaar wa tarafi al-imaama eh, léegi al imaam indi xadis numéro 797 buntu bii nga xam ne mooy leeral guddaayu xamis bi waaye manche yi ak làmbaayu suuf yi fan la war a toll ak cati kaala yi xaraamal nag gu ñu wa tahrimi isbaali shay'in min zalika ala sabili al xuyala wa karahatihi min ghayri xuyala ak xaraamal gu ñu xaraamal kuy buubal lenn ci di ci dépasser les bu dee ne ci kaw puukare wu rëy rëylu la waaye mu nekk lu ñu sit bu dee ne dafa ko ngir puukare wu. al imaamu Nawawi rahimahullah di indi xadiis bi mu ne waan Abi Hurayra mu ne dañu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na baynama rajulun ba nga xamante ne nee nag benn waay yusalli da doon julli musbilan izaara xaalam mu ngi woon mu ngi doon buubal làmbaayu suufam mu nga dépassé na dejoor yi di wàcc qaala lahu rasulullah yonente may saat saam mu nga fa woon gis ko muy julli waa ji pare mu ne ko izhab fatawadda ne ko eh demal nga jàppi waat demal nga jàppi <laughs> fa waa ji dem fatawadda waa ji jàpp ñëwaat waaye bi mu ñëwaatee ba léegi làmbaayam mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi boobu summa jaa yonent saa saa mu bi waa ñu ñëwaatee fa qaala mu ne ko izhab fatawadda delluwaatal demal nga jàppaat léegi bi yonent may waa ji ñaar yoon fa qaala lahu rajul benn waay boo xam ne mu nga fa woon <laughs> nekk ci mbooloo mi ne yonent may saa saa waa mais ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maalaka waa lan moo tax ba amartahu nga digal ko an yatawadda nga digal ko mu dem jàppiwaat summa sakatta an ginnaaw nga noppi waxoo ko dara mooy yow daal dañoo dañoo naan ko demal jàppiwaat bu ñëwee nga ne ko demal jàppiwaat ah ah yonent may saa sa lu waral lool kaala nee na yonent may saa am ne ko innahu ndax dëgg-dëgg waa ji xaalam kaana dafa nekkoon yu solli doon julli wa huwa musbilun isaara te xaalam mooy mu ngi doon buubal ay yéeram mu ngi doon buubal li nga xamante ne mooy làmbaayi suufam wa inna allaha te nag yàlla dëgg-dëgg laa yaqbalu du nangu salaata julli rajulin benn waay boo xamante ne musbil góor boo xam ne day julli di buubali tubéyam wala làmbaayam yàlla du nangu sa julli waaw loolu yàlla du ko nangu waaw moo tax manaan kon ni bal nga jàppiwaat mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko abu daawuda al imaamu abu daawud bi isnaadin ci sanad boo xam ne bu saxiixin bu wér la ala sharti muslim ci shartu imaamu muslim rahmatullah alayhi loolu nag boo ko déggee mooy góor ñi ngay fekk ci càllale bi moom ngay fekk ci càllale di leen fekk ci ki nga ne mooy al imaamu abul xusayni muslim ibn al hajjaj al qushayri an moom laal imaam daal di indi eh, eh, eh, muy hadis bii nii léegi nag mu des laaj bi mooy est que moom dong ko solo dañ naan la hadis boo seetloo al imaamu Abu Dawud as-Sijiziyu as-Sijistaniyu rahmatullahi alayhi indi ko. day xaw a niroo xadiisu laa yanzuru llahu tabaaraka wa ta'aala ilaa man jarra ilaa man yajurru izaarahu basara waaye eh, xadiis bi al imaamu Abu Daawud mooy ki nga xam ne moo ci wéete moom moo ko solo moom eh, eh, moo ko solo waaye ñeneen ñi daal du wuñ koy indi kon mu ne al imaam Abu Daawud kon ci sunan bi kon nan la ko indee mu ngi ko indi kitaabul libaas baabu ma jaa fi isbalil izar ci kitaabul libaas muy téereb col koy waaw baabu buntu waaw jaa li nga xam ne dikk na di wax fii isbalil izar hadis yi ngis fan fi dañ ko gis waaw ah man jarrabu saydina abu abdallah ibn umar bi radiyallahu anhu man jarra thawbahu xuyala lam yanzur allahu ilayhi yawma alqiyama fa qaala abu bakr ci buntu bii la woon hadis boobu la eh, jiital laata muy indi bii kon mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'il <laughs> al-Haafiz Ngongo al-Minqariyu at-Tabuudhakiyu al-Basriyu Abu Salama rabi rahimahullah muy Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri al-Haafiz rahimahullahu ta'aala sëriñ la woon tamit ci al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abaan mu ne ki ñu nettali mooy Abaan di Abaan ibn Yaziid ah, al-Attaar Abu Yaziid al-Basri rahimahullahu ta'aala moom nag Abaan mi siqa la ah, la al-imaam al-Haafiz wax ci taqribu tahdib thiqatun lahu afraad mu ne ku wóor la am na nag yoo xam ne mooy yu mu wéetoo qaala mu ne haddathana yahya abaan mu ne ki ñu nettali mooy yahya di yahya ibn abi kathir salih ibn al-mutawakkil abu nasr ni na abu kathir ni na abu ayyub at-ta'i mawlahum al-basri al-yamami rahimahullahu ta'ala moom kenn du ko laaj moom <laughs> ah hmm, thiqa la sabt thiqatun sabt waaye day def léeg-léeg tadlis wa yursil comme li ah, borom taqribu tahdib wa rahmatullah alayhi ah la ah jaafar moo ko jëlee ci abu jaafar abu jaafar mi eh, ku mel ni ku ku mel ni eh, eh, ibn ibn ibn qattan ibn al-qattan dane moom majhul la waaye al imam al hafiz ibn hajar ci taqribu tahdib dane maqbul no kii ku ku ñuy nangooy la mooy Euh, ku ku ñuy nangu ay mbiram la moom maqbul la mais maqbul pour ñu nangu ay xadiisam day am yu taaba voilà dañ koy topp day am ñeneen ñuy dëgëral waaye maqbul la loolu mooy kon nekkul majhul te ki nga xam ne xam na mooy ki am xam-xam kooku la ñuy féetale ci ki xamul waaw ki ne majhul la kooku xamuñu ko ki ñëw ne xam nañu ko ba ne maqbul la kooku la ñuy féetale kaw kon nag moom mooy di Abu Jaafar al muazzinu nga xamante ne noddukat la woon boo xam ne euh, da doon nondaa waaw <laughs> ah, ahla rifisk wa ahla may lëbu may mbokkay lëbu da doon noddaa Abu Jaafar al madaniyu al muazzinu rahimahullahu taala kon moom mu ne an Ata ibn Yasar moo ko jëlee ci Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Yasar al-Madani al-Qas al-Hilali mawlahum rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qala baynama rajulun yusalli musbilan izarahu faqala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhhab fatawadda' فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل لا يا رسول الله ma laka amarta wa an yatawadda'a thumma sakatta anhu qaala innahu kaana yusalli wa huwa musbilun izaarahu wa inna allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil kon xadis baa ngi lëkkaaleem li taxal imaam an-Nawawi indi ko fii nag mooy li yonent bi alayhi salaatu wa salaam saahid bi mooy waa ji baynamaa rajulun yusalli musbilan izaarahu ak ban atte la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam jox ba mu ko gisee mooy ba nga xamante ne nii nit ki daa am benn waaye bu doon ji julli di buubal làmbaayi suufam waaw léegi lan la ko yonent bay saa saa wax dana ko demal nga jàppi waat demal nga jàppi waa ji dem jàppi ñëwaat mais mu gis ne xaalam soppeekuwul mu ne ko demaatal nga jàppi mooy ba léegi làmbaay baa nga mu ne ko demal nga jàppi <laughs> léegi benn kon lii ba pare ak lam ci wax ba ko waa waaji laajee ne mais lan moo tax yonent bay saa salaam nga digal waa ji mu dem jàppi après nga noppi noonu bàyyi ko noonu mu ne part que moom da doon julli di buubal ay yéreem waaw te borom bi tabaaraka wa taala da du nangu ah, li nga xamante ne nii mooy julli góor goo xamante ne day buubal ay yéreem loolu mooy gravité mooy wane fii léegi nag que ne gravité wu kon al isbal wa tahrimu isbali shay'in min zalik waaw waaye bu dee ñoom imaamu Nawawi ñii nga xam dañoo jàpp ne isbal daal képp ku ko def mooy buubal ah, bu dee ne defoo ko ngir rëy rëylu lu ñu sip la bu dee ne nag da nga koo def ngir rëy rëylu lu xaraam la waaye lii day dëgëral waxu ñi nga xamante ne ñoo ne ma lii day wane dafa xaraam laa wax waaw te loolu taxawoon nañ ci taxawati ci lii ci seeni dalil bu rëy waaye ñoom imaamu Nawawi yii yëpp dañ koy interpréter te la koy interpréter mooy xadis bi ñu la tuddal léegi na imaam Abu Dawud moom la njëkk indi muy xadis ibnu Umar bi bi muy tudd Seydina Abu Bakar bi yonent bay saa saa waxee loolee mu ne ko man ah man kat sama eh, eh, inna ahada shiqqi izaar yi waaw yastarxi waaw mooy xadis Seydina Abu Bakar boobu ñoo ko gisoon ñoom waxoon naa la imaam dafa indi loolu teg xadis yi ñëw ci suuf yëpp ngir wan na yooyu yëpp lii yoo leen di tënk xadis bi yu koy tënk mooy tënk xadis yooyu waaye kantaa ñeneen ñi dañ naan lii kay lii lii lii day wane ne li wax moo moo ngi da lëng mooy dafa xaram bu dee ne yow da ngay julli waa joo xam ne day buubal julli ba pare yonente way sa sam ne ko demal nga jàppiwaat moo tax boroom aw kii awnul ma'bud fii sharh sahih sharh sahih imam abu dawud mu ne wal hadith yadullu ala am amri isbaliya wa anna allah ta'ala la yaqbalu salata al musbil wa anna alayhi an yu'ida al wudu'a wa salat xam nga moom daa bokk waxoon nañ la keroog bi muy euh, tudd wax bi imam al hafiz ibn hajar wax di wane ne bon musbil ak nit compréhension bi ci yaay ummu salama am radiyallahu anha ak yooyu day wane ne daal affaire bi ba yonent bay saa saa waxee la muy ñoom moom mu jàpp ne mbir mi xam na ne kon du pour jigéen du góor ñi kese te loolu ñoom xam nañ ne ñoom defuñu ko xaasawa hun nañuy def ngir réeréelu le fait que nag kon moom mu jàpp ne malgré dañ ne euh, moom mu jàpp ne ah yonent bay saa saa waa jigéen ñi li ñuy def loolu day wane ne kon compréhension bi mu ci amoon xam nañ ne kon buubal ci boppam moo baaxul réeréelu bi nag mooy da koy day yokk gravité wu waaw da ko yokk képp waaw waxoon nañ la boobu bi Iba <laughs> ash yi ñëwee balayé d'un revers de main li imam al na Hajar waxoon lool ne waaye lii dëgërul waay ah, lii dëgër lii la mooy xam lu ala al-muqayyad quoi waaw hadith yi wax di tëkku di wax lu metti di wax ay mbugal ay daan ci kuy buubal yépp hadith Seydina Abu Bakar bii moo ko tëkk waaw mooy bi ne ko ah man de lii damay dal léeg-léeg waaye waxoon naa la lool problème bi nekk ñoom ni ñu ko dégg ak loolu mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nekkuloon comme ni ñu la ko waxoon waajoo xam ne ba muy soli tubayam di ko sol wala lambaay mu ngay buubu mu xam ko bàyyi ko noonu bëccëg yépp noonu lay traversé Seydina Abu Bakar xam nga ne deful loolu non dane man dama koy takk di ko yëkkati sauf que bu ma yëngoo wala bàyyiwu ma ci xel mu wàcc bu ma bu ma jàyyee xel rek yëkkatiwaat ko xam nga ñaar jooju dañu bokk loolu xool nañ la moo tax vraiment qiyaas boobu fiihi ma fiihi daal waaw mooy loolu moom wallahu taala alam dese naa dëgër wax waa jumhur boobu dara la dëgëru li dëgër mooy wax bi nga xamante ni moom lañ la waxoon te ñi nga xamante ne ñoom mooy al al al al al faqih al maliki euh, al imam euh, euh, ibn al arabi al maliki ak ñi ànd ak moom wax loolu mooy li nga xam ne mooy li dëgër mbir mi dafa xaram voilà ak mu man di demee buubal bi nag bu dee ne da nga def ngir réeréelu daal di dina see garaw waaw parce que waa ji nii sawaay yi da doon julli ah da doon julli julli ba pare yonent may saa saam ne ko demal nga jàppi waaw mu dem jàppiwaat ñëwaat mais bu gis ne xaalam soppeekuwul mu ne ko demal nga jàppaat gis nga bi ñuy wax loolu waxoon nañ la borom Awnul Ma'bud sa sara Sahih euh, Sunan Abi Dawud bi mu tuddee waxu saw al imaam as boobu naan waaye lii imaam al-Hafiz kiiwul loolu dëgërul wax jooju dëgërul mu ne wa huwa qawlun da'if waaw waxu imaamu Shawkaani bii wax ju faible la amul poids wax ju dëgëru la gi waaw waqad ashba al qawl al hafiz waaw ibn Hajar fi al fath fa ajaada wa asaab waaw <laughs> mu ne woon ma ne imaam ibn Hajar mooy li fekk lañ waxoon ca hadith six cent six loolu la doon jundu waaw vraiment wax na ci loo xamante ne nii képp koo xam ne xiifoon nga ci xam ala boobu suural na la ci boo ko liiree nam ci wax waaw suural na la nee nga pekk sa sa biir bi nee na pekk lekk suur nga jàllal <laughs> waaw rafetal na la wax te daj na dëgg kanta waxu imaamu Shawkaani bi jar na bàyyi xel parce que dëgërul dafa feebar <laughs> moo la fii mu newaat fii moom al borom <laughs> Awnul Ma'bud sharh waxoon naa la nag Euh, euh, euh, ki kan la ay kan mooy boroom awnul ma'bud <laughs> saway loolu woo waxoon naa la ko waxoon naa la ko de léegi mooy kan <laughs> dama lay nga seeti ko waaw non dama lay nga seeti ko ah al azim al abadi muhammad shamsul haqq <laughs> al abadi saway <laughs> yow da ngaa nelaw de <laughs> voilà xam nga imaamu Shawkaani mille deux cent cinquante la génn àddina kii mu ngi gane àddina te mooy côté mille huit cent trente quatre trente quatre yu kii nag mu ngi gane àddina mille deux cent soixante treize voilà gis nga kon hein mooy euh, cinquante vingt vingt ans après moom la juddu vingt et un ans quoi après la kii juddu génn àdduna mille trois cent vingt voilà mooy vingt ans boo jëlee mille huit cent trente quatre nga yokk ci vingt ans mooy ay côté mille huit cent cinquante cinquante yi quoi côté yooyu moom ci la juddu voilà yu gis moom daa xaw a daa daa daa kii da moo moo maasee côté jamono yi ñoom Seydil Hadji Malick ak ay ay maam borom Touba radiyallahu anhu jamono yooyu ñoom ñoo ñoom moom ci la ci ci ñu gañe àddina moom ci la gañe àddina moom euh, euh, borom Awnul Ma'bud euh, nga xam ne ala sunani Abi Dawud nga xam ne bu ama am solo la léegi moom mu ne <laughs> mu ne ma ne gis nga hadis bii nii kon nag fay bu ma la fee waxatee borom Awnul Ma'bud bu ma la ko laajatee nang ma ko wax ta nekkaatuma fii di ci jaarati bu soobee sa borom danaa lu yàgg ci kanam ak kanam avancé bu yàlla <laughs> borom bi defee ñu avancé ci téere bi parce que xaajal xaajalaguñu sax <laughs> loolu mën naa la ko may <laughs> waaw kon ah, mu ne kon ah, mu ne wal xadiisu gis nga xadiis bi yadullu ala tashdidi amri al isbal xadiis bi moom day wane gravité wu hmm? gravité wu taru mbiru buubal ko ku buubal te que ne borom bi tabaaraka wa taala laa yaqbalu dootul nangu borom bu Abdullah tawe te yéegut mais da nangu salaatal musbili jullit ki nga xam ne day buubal wa anna alayhi non seulement yàlla du ko nangu kon nag comme que yàlla du ko nangu wa anna alayhi kon war na ci moom an yu'ida al-wudu'a ah, wa salaa waaw <laughs> ma ne kon nag ci kaw noonu mooy waa ji da koo war yonent bay saa nag tuddul julli parce que comme que yow lay tax nga julli moom la la demal defaat ko muy jàpp kon nag loolu mooy dañ ciy dégg ne kon waaye daa war reprendre an julli tam waaw moom noonu la ko déggee waaw wa anna alayhi te war na ci waajoojee an yu'id al wudu aw as-salam mu baamtuwaat non seulement jàpp ji waaye julli ji waaw <laughs> moom noonu la ko waxe waaye <laughs> wallahu taala alam mooy kene <laughs> waaji Euh, euh, euh, julleem julleem ci côté comme côté wàllu fiqh duñ ne waa ji julleem baaxul waaw duñ ne waa ji julleem baaxul mooy bu matalee li nga xamante ne mooy condition julli ak tamit arkaanu julli ak yooyu mooy manuñ ne waa ji eh, waa ji julli wu na ah, non julli na waaye nag sauf que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu teey te yonent bay saa saam nee na yàlla du nangu jullit koo xamante ne day buubal waaw mooy ne côté nangu gi mën na ci am problème te bu boobaa comme que jullit bi nag lépp lu muy def c'est mu ñu jàng nangu ko nag ah bu boobaa euh, euh, euh, mu de li gënoon a mat mooy l mooy mu daal di baa mu wat waaye nag ah, du ñu ne par exemple bàkkaaru ndax parce que lii borom xam-xam bari dañ ne non lii lii en fait julli bi julli naafila la woon voilà julli naafila la woon ah du farata léegi bu doon farata la nit koo xamante ne nii par exemple mooy julli ji da koo def mais nag julli ji da doon gis wala da déggtal kooku yow mal qiyam du am problème yow e tisbaaru bésub altine waaw ma ne tisbaaru altine balaa wax tombeek le le vingt-deux muharram mille quatre cent quarante-six waaw di le vingt-neuf juillet deux mille le vingt-quatre yow tisbaar joojee lu tax julliwoo ko woon moom du problème boobu parce que julli woon na ko waaw moom lañuy ñuy laaj te ko deful woon moom mu am problème tontu moom du problème boobu parce que julli na mais sauf que waa léegi côté nangu bi nag loolu nag la yonent bay saa ne yàlla nag da doon nangu ah <laughs> ah jullit ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, day buubal waaw kon lii yëpp. Euh, day wane gravité am quand comme li mu wax waaye côté biñ doon wax côté julli ji moo tax lenn ci boroom xam-xam yi ne non c'est que yonent bi saa saa boo gisee mu digal ko lool euh, loolu boroom Awnul Ma'bud wax na lu mel noonu waaw wax na lu mel noonu que ne boo gisee mu digal ko moom alayhi salaatu wassalaam ah bi i'aadatil wudu'i loolu mooy ngir waaji li yakuna mufakkiran li zanbihi min min isbaali izaarihi wa jarrihi ala al ard waaw ngir mu xalaat ci lii nga xamante ne nii moom la def ci yoor gi nga xam ne moom lay yoor li nga xamante ne mooy làmbaayu suufam gii muy diri waaw te loolu al imaam at-Tiibi jiitu woon na mu wax lool mu ne la'alla sirra fi amrihi bi tawaddu'i bi bi tawaddu'i wal wudu'i aw al wudu'i wa huwa taahir an yatafakkara ar-rajul fi sababi dhaalika al-amri fa yaqifa ala shanaa'ati ma irtakabahu wa anna Allaha ta'aala bi barakati amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi taharati adh-dhahiri yutahhiru batinahu min at-takabbur wal-khuyala li'anna at-taharata adh-dhahira mu'assiratun fi taharati al-batin al-imam at-Tibi rahimahullah mu ne nag amaana waaw li nga xam ne moo tax yonent bi saa saam digal ko mu dem jàppi te waa ji laab na mooy jàpp na léegi nag daa jàpp ñëw julli léegi am na jàpp am nga laab tojalul waaye da koo digal amaana ngir mu dem xalaataat waa ji xalaat ci sababu ah li nga xam ne moom la def waaw bu ko defee mu taxaw xalaat ci bu baax xam ne lii mu def c'est grave te lu ñaaw la mooy sol luy buubu lu ñaaw la lu ñàng la waaw même mu dee ne léegi leen normes li gars yi wax ci àddina bi jàpp nañ ne nit moom balaa sol lu baax daa war di buubu tuba yaa ngay buubu lépp bi yére yi ñu jàpp ne loolu mooy li nga xamante ne mooy leen norme loolu du norme dara waaw parce que bépp norme bu wuteeg sunna du tus waaw walaw fa'alahu al-jami' bu dee ñépp ba nga koy def gisoon nañ keroog al imam ash-Shawkani <laughs> rahimahullah li mu naan nag euh, euh, mooy sunnaay euh, al izar loolu ci xamiis yi la ay maama ak yooyu ak kumm yeeg yépp mu ne ma man de Shawkaani laa wax jamono jii may dund ñu gën a wuuteeg sunna si mooy al ulama mooy borom xam-xam yi dañ ciy gis kenn mu yor benn manche boo xamante ne nii ngandaayam man na cee wax yow man na cee ñawal doomam bu ndaw wala jërëb ab yére <laughs> ab waaw loolu même bu dee ñépp koy def ma ne baaxut lan nga bëgg laa wax léegi daal ñépp a ngi koy def mu baax wuuteeg yonent way sa sam jàngale xanaa dañoo kan na suñu mukk kon nag mooy ngir waaji xalaat amaana ci shanaati ñàngaayu martakabahu li nga xam ne moom la fagg wa anna allah moom la def nii te borom bi tabaaraka wa taala bi barakati amri rasulillah ci barkey digal bi ko yonente may sa sam ne ko demal jàppiwaat boroom bi jaare ci an yutahhira batinahu mu daal di laabal biiram ndax bu biiram laaboon dëgg-dëgg du def nii <laughs> waaw <laughs> mina takabbur lii nga xamante ne jëf la joo xamante ne nii alxuyalaa ñëpp ñu koy def ci rëy rëyloo rëy euh, euh, rëylu wal xuyalaa puukarewu ndax li anna taharata ndax laabu laaj bi nga xam ne moo feeñ mu asiratun day am ay ay ay ay ay jeexital fii taharatil batin ci euh, laabu biti bi waaw walla muy muy beneen fans bi waaw mooy biir bi te loolu lay ret saa sallam waxoon inna fil jasadi mudgha ida salahat salaha al jasadu kullu wa ida fasadat fasada al jasadu kullu waaw mooy beneen sens bi la mooy li ci biir waaw wa yatba'u al batina ma qad zahara waaw waaw yonent bay saar saam ne am na ci inna fil jasadi mudgha am na ci biir suuxu doomu aadama bi non do yaramu doomu aadama bi suux boo xam ne dog boo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon mooy xol kon bo sa xol ci biir la nekk mooy biiru nit ki kon biir bi bu baaxee biti bi baax bu bu bu bu biir bi bonee biti bi bon léegi waa ji la fekk yonent may saa saa ne ko demal jàpp jàpp demee jàpp moom loolu gi ko yonent may saa waaye mu jëfi ko waaye te nit ñi xalaat <laughs> waaw moo tax bi mu demee jàpp ñëwaat yonent saa saa gis na waa ji soppeekuwul mu ne ko demal nga jàpp waat jàpp waaxam <laughs> ba waa ji ne waaye yore la waaw tax nga ji nga ne ko demal jàppi après nga noppi noonu mu nga koy wax no ne parce que day julli ba pare di buubal yéreem te yàlla du nangu julli kuy buubal ay yéreem <laughs> nga loolu moo tax euh, euh, borom amul bu ne kon nag loolu dañ ci xam non seulement jàpp gi da koy defaat mais julli gi da koy reprendre parce que julli bi ana lan lay def jaamu yàlla joo xam ne yàlla nangu ko taxul mécaniquement la ñuy def noonu machinalement non. c'est yàlla nangu te lu yàlla du nangu amul njariñ wax naa la nag bon euh, mooy <laughs> waa ji julli ne wax naa la beneen côté bi euh, euh, te lii dañ ne woon sax fa kii sunna la woon mooy naafila la woon waaye lu mu ci man di dem même bu doon farata tamit loolu mooy bakkaaru julliwul loolu duñ ko ko waaw waaye nag borom bi nit ki daa bëgg bu nit kii def mu def ni mu gën a taaroo ak ni mu gën a mate te lu yàlla dul nangu moom inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba jullit du nekk ci yooyu day fexe ay jëfam boroom bi di nangu te innama yataqabbalu allah minal muttaqin te dëgg-dëgg borom bi ñi muy nangul mooy ñi nga xam ne dañuy eh, làmboog ay ndigalam tay sori ay tereem te borom boobu nag ci làmme ni yonentam alayhi salaam moo tere li nga xam ne moom la ñu xamee li nga xam ne mooy bubal kon loolu lu am solo léegi ginnaaw loolu kon <laughs> loolu na al imaam at-Tiibi rahimahullah ne li nga xamante ne mooy li ci biti li ci biir li ci biir li ci biti moom lay topp waaw ndax bu laabalee biiram léegi bu ko defee léegi rek euh, biteem commencé di euh, laab di di di laab waaw mu commencé di niroo ak li nga xam ne moo njàngale yonent bay sa sam di ko teel a yomb waaw waaye loolu dañ ciy jànge tamit yow bu ñu nee demal ngir loolu mu am tamit nga dem def ko noonu machinalement sa xalaatoo ci moo tax ngay seen antibay saa saam te njàppal euh, ba muy wax muy ñaari rakkaatay sukru yoo yële Seydina Ousmane ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ko soloo yonent bay saa saam da ne ku jàpp fa asbaxal wudu waaw mu jàpp ba pare euh, euh, ci hadith Seydina Omar bi radiyallahu anhu na kon Seydina Ousmane ba mu jàppee loolu la wane. nga ñëw radiyallahu anhuma eh, eh, eh, julli ñaari rakaatay ni laa yuhaddisu fiihima nafsa yoo xam ne waxtaanu ceeg boppam nekku fi xelam mi di dem di julli xel mi nekk marché occas waaw wala marché muusante wala marché pillaan wala fii nga xam ne mooy la Bardieu wala Perrache wala li nga xam ne mooy Paris la Défense fa nga xam ne fa lay ndugge ak marché ba nga xamante ne mooy Rungis te marché mbiru jën yaak yu mel noonu waaw wala foire alimentaire wala foire nangam waaw wala muy dem cee mbir wax boo defee loolu moom yow borom bi daal di lay eh, jéggal say bàkkaar <laughs> waaw waaw waaw kon eh, dugal ko aljana kon loolu noonu eh, laa yo- laa yoxandis fi imaanaf sax na ko doon jàpp gi dañ cee war a nekk koo xam ne da dañ ciy bàyyi xel ndax waa ji ñu demee jàpp ñëw yonentement lay saa san teew mu la ko demal nga jàppuwaat comme quoi jaamu yàlla yi dafa am ruux waaw dafa am ruux te ruux koogu mooy teewlu gan kay teewlu ngir sa borom waaw booy raxas nii ngay raxase nga xam ne li may raxase sama xar kanam gi noonu la boroom bi di raxase sama xar kanamu biir mooy sama faas sama lépp waaw waaw moo tax mu ne woon jaam bi nga xamante ne mooy al abdul mu'min bu jàppee xataayaamam yi bu yi dañuy génn ma'al ma aw ma aaxiri qatril ma ànd ak ndox mi wala toq ya nga xamante ne ñooy mujj di wàcc moom moomu nga xam ne mooy jàppkat bi kon nag lool lu ama am solo la waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw te tamit boroom xam ñoom sahaaba xamoon nañ ne comme li ñu wax nii hadis yi yonent way sa sa wax mooy bak euh, jàpp day setal ay bàkkaar te la nga xam ne mooy yóbbu nit ki muy nekk ci loo xam ne baaxul loo xam ne bàkkaar la ndax al isbal loolu noonu bàkkaar la léegi nag boroom xam-xam yére ñoom dañu ñenn ñeneen jàpp ne non waa ji da ko doon def ngir réy réy loo tax <laughs> waaye loolu bon dese naa feeñ ah dese naa feeñ waaye euh, <laughs> comme ñenn ñi nga xamante ne am imam non arab yi nee na waaye isbal daal képp ko def réy réy lu la voilà waaw parce que xaalu Seydina Abu Bakar bokkul ak loolu masula def isbal nee na la man damay dama koy ja da day wadd ma koy ma koy dama koy takk ba du buubu waaye bu may yëngatu muy muy muy muy wadd buy wadd nag bu ci sama xel demee rek ma këccaat ko kooku deful isbal koo deful loolu nag yow ci réeréy lu nga ne waaw xanaa ci kaw wax boobu que ne kon comme que waaye loolu def affaire waaw nag comme que nañ ne jàpp day dindi alxataaya di di di di dindi li nga xam ne mooy bàkkaar yi ñoo xam ne ah yonent bay saa saam mi leen ko jàngaloon ne demal jàppi bu ko defee loolu ko yóbbu ci muy def euh, buubal mu daal di denc moom ba ni nga xam ne noonu lay laalee waaw kon nag mu ngi noonu te tamit day dindi beneen problème boo xam ne moom la borom awnul maabud wax rahimahullah mu ne wa yuzilu asbabahu kal ghadabi kal ghadabi wa nahwi mu ne non seulement digal giñ lay digal waa ji comme waa ji mu dem jàppi ñoom xam nañ ne kii def ay bàkkaar ñoom xam nañ ne ah jàppkat day far ay bàkkaar waaye sababu bàkkaar ah da koy dindi comme gaaw mer xam nga man ngaa mer ñoo xam ne nga continuer li ngay def waaw <laughs> loolu day tax da la koy dindi waale jàpp bi te day dalal nit ki te da koy laabal biir ak bitim yonent may sa saam ne ko demal jàpp kon hadis bi al imaamu Nawawi wax nañ la li tax mën di ko fi mooy gravité wu isbal bu dee ne waa ji da koo def xuyala voilà waaye bu dee defu ko xuyalaa mooy réeréeloo puukarewu taxul kooku dañ koo sit waaw léegi nag xaris bii nii mais lan mooy différence bi ak li Ibn Mas'ud waxoon dana ma lan la Ibn Mas'ud waxoon ibnu ummi abdir radiyallahu taala anhuma xam nga taayee bu dee yaa ngi vat li ko yaa vaye waxoon nañ la ne imam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fekk al imaam at-Tabarani fekk al imaam al-Haafiz Ibn Hajar moo ko doon tudd mu ne bi sanadin hasan an Ibn Mas'ud ci sanad boo xam ne bu Hasan la jëlee ci Ibn Mas'ud annahu ra'a a'rabiyyan yusalli bañ ne la woon lii al imaam al-Haafiz eh, eh, ne woon lii bokk na ci lii tegtale waay waay waay waay waay waay waay isbaal nag isbaal moom daa nekk loo xam ne baaxul quoi ala itlaqihi ken lii baaxul dafa xaram waaw ñeneen ñi ne woon ne dafa baax de mais dañ la la rek. bu dee ne waa ji dafa ko ngir puukarewu ak déeréeru dañ koo sit moom mu ne no lii nag day wane ne affaire bi graw na ci laa la doon waxe ne nañ ko wax ba pare ma fàttali dama mu ne imam nu Mas'ud al imam at-Tabarani soloo ci sanad boo xam ne qaala anhu al imam al-Hafiz Hajar amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala kene moom Hasan la an ibn Mas'ud mu jële ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne anna a'rabiyan yusta eh, yusalli qad asbala fa qaala al-musbilu fi as-salaati laysa min Allah fi hillin wala haram waaw ci la imaam al-Haafiz Ibn Hajar na wa mislu haadha laa yuqaalu bir-ra'y waaw waaw <laughs> waaw mu ne imaam Ibn Mas'ud dafa gis radiyallahu anhu benn kaw kaw boo xam ne day julli di buubal ña mu ne daan benn kaw kaw boo xam ne da doon julli buubal làmbaayam al Ibn Mas'ud al musbilu fi salaa ki nga xam ne day buubal ay yéreem ci julli yàlla soxlawul ci lu daganam ak lu xaraama booy soxlawul dara li muy <laughs> ba imaam al jar ne lii moom même bu dee ci moom la lii nekkul lu ñuy waxe ci xel ma ne la woon loolu hadiisu Abu bii la gis këne borom bi lu xool ki nga xam ne day buubal ay yéreem basaran waaye gis nga xadis bii moo ko gën a leeral sax waaw amaana Ibn Mas'ud dafa fekke lii tax ba mu gisee kaw kaw bi di julli di buubal mu ne yàlla nekkul fii xillin wala xaram ci julli kuy buubal du ci lu dagan lay faale nekkul lu xaram soxlawul dara ci def ndax fii waa bi mu ko defee yonent bay saa saam dane ko eh demal nga jàppi jàppil waa ji dem jàppi ñëwaat xaalam sot mu ne ko demal nga jàpp <laughs> waaw ba pare waa ji bi ko beneen waa ji laajee ne ko mais yonente ma ne sa sa lu tax nga digal ko muy jàpp boo palee gi ba pare nga noppi mu ne ko innahu kaana yusalli wa huwa musbilun izara ndax da doon julli di buubal lambaayam wa inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbil tey borom bi dafay newul di nangu jullit koo xamante ne nii musbil waaw waaw day buubal waaw kon boo Ibnu Mas'ud waxee lool mooy loolu xam maa loolu na loolu ci yonent may saasaam la na ne xadiis boobu waaye bii daa gën daa gën a moom daa gën a tee leer comme li mu wax moo tax bu dee wax lool mu ñeme wax lool ne borom bi soxlawul julli fii xilrin al musbilu salaati te ci julli jamono ja nga xamante ne nii te ngay nekk di toroxlu jamonoy toroxlu même bu dee foofu lañ la mayul ngay buubal yàlla tere kon ci biti feneen allah kon nag mu ngi noonu kon loolu lu am am solo la kon lii lépp daal même bu dee al imaamu Nawawi wax naa la ñoom côté rahimahullah biñ ciy sukkandikoo waaye lii nii samam ñi ñuy gën a dëgëral seen wax mooy waxu ñi nga xam ne dañ ne isbal moom de toute façon daa xaram waaw daa xaram non buubal moom dafa xaraam parce que bu dee nag kaaw yi euh, àjjana fii moom loolu taxaw rek naan dañuy xool waa ji même bu dee ne man nga ne kii boo rëy loolu daal li feeñ daal mooy mbir mi daal euh, tarkul istifsal yore tamay saa saam leeraluñu fii ah est ce que waa ji ne ko yow ah laaju ko yow inda wujudi li ma doon wax bayaan non tarkul istifsal inda wujudi lihtimal yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqal yow bi ma nee di wax loolu lépp temps yi gis nañ ko gisati ko règle boobu ndox leeraloon euh, kii wër euh, corrigé wu ma tarkul istifsal inda wujudil ihtimal voilà ihtimal du inda wujudil bayan non mooy bàyyi di dugg ci détails yi ak teqantal laaj ñu teqantal mbir mi waaw waaw yow e kay yonent bi saa salaam nee ko kay yow euh, sa buubal bii nga def laata mu naan yàlla du nangu jullit naan ko demal jàppi xam nga laaju lool te c'est possible que waa ji ñàkk xam na rek defu ko ngir rëy rëy la ah dafa ñëw rek sol noonu ñëw julli waaye it loolu benn possibilité la waaye beneen possibilité am na mooy waa ji da koo def ngir rëy rëylu ma mënoon a nekk waaye yooyu yëpp am ak leneen ak leneen yonent way sa sam amul dara mu ci laaj ab teqantal kon nag tarkul istifsal bàyyi di dugg ci détail yeeka laaj teqantal lu tax inda wujud l'ihtimal foo xam ne ay ay ihtimalat mooy possibilité waa lii c'est possible que lii la c'est possible que lii la c'est possible ñu wute am bu dee saa ash-shari'u alayhi salaam dafa bàyyi mbir mi wax joxe ci acte dañuy xam ne kon acte bi dafa joyal ci lépp waaw kon que ça que ça soit waa yi daf koo defoon ngir réeréer wala dafa ko ngir réeréer c'est la même chose waaw ndax yunazzalu manzilata al-umumi fi al-maqal voilà kon fii. mbir mi leerul ko ne waa ji la lii day wane ne walla waa ji da ko doon def ñu réeralu fan lañ ko wax leerul <laughs> leerul ci hadis fen fu ne waa ji réeraloo taxaw te li muy gën a niru waa ji defu ko ngir réeralu parce que am na pour estimal boobu muy possibilité boobu man nga gën a nootal beneen tamit tax ah. bi ñu ko nee demal jàppi dafa dem jàppi mu ñëw ñu ne ko waa demal jàppi mu demal dañuy réeréelu waaye da doon lekk di réeréelu di lekk càmmoñam yonent bay saa saam ne ko lekkeel sa ndejoor mu naan manuma ko yonent bay saa saam ne ko doo ko man kooku dafa mañ mooy ko gënoon réeréelu waaw moo tax dara lu dul rëy alors que kii bi ko nee dafa jàpp dafa demaat jàpp pourtant malgré loolu kon côté bi nga xam ne possibilité supposition que ne sax waa ji dafa ko ngir rëy lool lu lool boo gën a jege parce que bi ñu ko nee dafa jàpp dafa demee jàpp alors que waa jee bi muy yonent bay saasaam ne ko yëgatil euh, jële lekkeel sa ndejoor a naan manu wokk yonent bay saasaam ñaan yàlla ci kawam ne ko dootoo ko man waaw malgré loolu yonent bay saasaam joxe ak bii quand même que ne inna allaha la yaqbalu salata rajulin muslim tegu ci mutakabbir idha kana mutakabbira aw min al maxiila waxul loolu <laughs> même bu dee leeral na fële ne basaran googale xam nga Imaamu Nawawi lool lañ ko jàpp waaw que ne non maxiila la <laughs> te am dañ koy yóbbu ci euh, dañ koy euh, yutlaqu <laughs> ala umumi ba ñu amee lu ko taqyid te taqyid na ko xuyalaa loolu dañ naan loolu ginu la dëgër te taxawoon nañ ci taxawaat ci loolu jarul ñu ci yàgg di taxawaat wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw nii eh, ñu daal di yem ci hadis bi bii di ñëwal imam indi hadis bu gudd gudd gudd gudd muy hadis numéro sept cent quatre-vingt-dix-huit